an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shaafi'iyu rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami xayril min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa salaam fil baabi saani fi baabu tawba kon ñu ñëwaat ci xadis bi ñu ñëwoon de xadis numéro 21 ci Riyaadu s-Saalihiin de xadisu Sayyidinaa Ka'b ibn Maalik di nettali keroog Euh, ca ghazwatu Tabuk gam demul woon léegi ñëwoon nañ ba fi nga xam ne loolu wax ne yonent bi alayhi salaam bi mu dëppee naafiq yi ku nekk di ñëw ay quatre-vingts et poussière lañu woon juróom-ñett fukk lu teg ku nekk ñëw di ut ay lay di wax naan lii wa taxoon di waat yonent bi alayhi salaam ku def lool mu nangul la li nga ko wan ci biti ñaanal la njéggal bàyyi say sa mbóot ak borom bi tabaaraka wa la lee say naa Kaab ne hatta jiit fii lañu waroon a jëlaat fii la ñemoon mu ne xatta jiitu ba man ni may agsee mu ne fa lamma sallamtu alay fa lamma sallamtu tabassama tabassuma al mu ne bi ma agsee nag daal di nuyu yonent bi alayhi salaatu mu muuñ muuñu ku ku mer waaw waaw ndax muuñ daa am muuñ am muuñu ku kontaan ak muuñu ku mer ku yàgg seetlu nit yàgg bàyyi yàgg siyaasa ak nit ñi dina ko xàmmee waaw mu xam ne ah yonentu alayhi salaatu salaam muuñam gii de muuñu ku mer la summa qaala ginnaaw bi alayhi salaatu salaam ne ma ta'al ne ma gina la jege si nee na fa jiitu may jege si amshi di dox hatta jalastu bayna yaday bi may tooge ci kanamam waaw diggantaay loxo mooy ci kanamam fa qaala lii yonentu salaam ne ma maa xallafak ne ma waa kanam yow lan moo la teree lan moo tax ba nga nga toog fii àndoog ñun lu tax nga des ci dëkk bi bi ñuy génn di dem ci xare bi génnoo lan moo la fi téye alam takun qad ta'ta dhahrak waaw ndax nekkoo woon koo xamante ne nii ah jëndoon nga sa war waay ah xanaa nekkoo koo xamante ne nii jëndoon nga sa jëndoon nga li nga waroon a war ah ba waajaloon ko loolu amul woon kon lu la téye Seydina Ka'b nee na qaala qultu ma ne ya rasulallah ma ne ko yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inni wallahi qad jalastu inda ghayrika min ahli dunya law law jalastu wallahi law jalastu inda ghayrika min ahli dunya fa ra'aytu anni sa akhruju min sakhatihi bi'udhr laqad utiitu jadala walakinnani wallahi laqad alimtu la in haddastuka alyawma haditha kadibin tarda bihi anni la yusikanna allahu yusxituka alay waaw mu ne ko ma wax nag ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inni man Ka'b de wallahi maa ngi wàcc yàlla law jalastu inda ghayrik waaw bu ma toogoon de sama jataay bii bu doon ne keneen ku yow laa toogal min ahli dunya ci waa àddina ma nekk ci guta gu mel nii problème bu mel nii la ra'aytu ma gis ne anni sa akhruju min saxati bihi min saxatihi bi udr ma xam ne buurub àddina boo wala nituk àddina koo kee bu ma utee nganti foo nganti yu tegul fenn dina tax ma ma ma génn ci meram konoon te amaana ma def ko waaye laqad untitu ndax lan borom bi may na ma jadala borom bi nag may na ma mooy leer làmmeñ man a wax wax ju dëgër te leer waaw nga xamante ne loo xam ne bu ma ko waxee daanaka ki ki may déglu day damay dëggal loolu borom bi may na ma ko de waaye walakin na nii waaye wallahi maa ngi waat ci yàlla laqad alimtu xam naa bu wóor la in haddastuka tay ji bu ma la nettalee yow yonente ma alei saa salam al yawma tay haditha kadibin wax joo xam ne dama la wax ah, sàcc film bi wax la lu wuteeg ni mu deme wax joo xam ne wute naa ni mu deme de tarda bihi anni tax loolee tax nga daal di may gërëm ci loolee def ma ni nga def ñi fi jot a jaar la yuusi kan na léegi rek allahu borom bi yusxituka mu mer loola alayya ci man ci lan lu tax ndax da wuññil ne li ma waxoon demewul noonu wa in haddathuka waaye bu ma la nettalee haditha sidqin li nga xamante ne nii mooy nettali dëgg tajidu alayya fii nga xam ne diñ ma ci mere waaw bu ma la nettalee nettali mere boo xam ne xam naa ne diñ ma ci me nettalu dëgg boo xam ne xam naa ne diñ ma ci mere ah bu ma la nettalee nettali foo bu boobaa di nga gërëm waaye est-ce que jar na ko xam naa ne yàlla dina la leeral loo xam ne ci kanam gërëm di ma gërëmoon dina soppeeku nekk ak mer ndax borom bi dina la wan ne waxuma woon dëgg waaye bu ma la waxee waxu dëgg diñ ma mere léegi waaye nag loolu jar na ko inni man nag la arju maa ngi yaakaar fii ci loolee uqballah mooy boroom bi daal di may sangi ak njéggalam ginnaaw gi même bu dee bu ma la waxee ni mu deme di ma mere waaye nag ah maa ngi am yaakaar borom bi tabaaraka wa taala utal ma ca gannaaw sa mer goo kële gërëm boo xam ne dina ma ci jéggal gërëm loolu ci man azza borom bi nga xam ne uqballahi loo xam ne mujj gu rafet lay doon nga gërëm ma ginnaaw bi ma meree borom bii daal di may tuubal azza mi nga xam ne moom tedd na wa jallata màgg na wallahi mu ne nag kon nag yonent bi alayhi salaatu salaam maa kaana lii min uzr man mii aw ma woon benn wallahi maa ngi lay waatal ci yàlla maa kuntu masumaa nekk xottu mukk aqwa gina am kattan wala aysara gina woyof min nii ci man amul kenn ku ma gënoon ëpp kattan gin wala gin maa woyof ku man taxallaftu anka bi nga xam ne fi ngay dem ta kenn ñu ànd ak ci yow ñoo xam ne man ni ma paree woon ak matériellement amul ku ma ci ëppale ñi demoon waaye nag teewul dew man maa ngi nii de ma woon aw ma benn ngànt nag ci ñàkk a dem gi ma ñàkk dem qaala nee na bi ma waxee lii fa qaala rasulullah yonent mi alei saatu salaam ne wax mbooloo ma ña fa ne ñépp ne amma hada faqad sadaq fa qum yaqdi allahu fiik ne amma hada kanta kii moom faqad sadaq wax na dëgg lool mafhum bi mooy lan mooy ñi fi jaar ñëpp waxuñu dëgg <laughs> mooy li ngay dégg li ngay sous-entendre ci wax bi mooy kon ñi fi jóge jaar te loolu mooy dëgg naafiq yi ñi fi jaar du di dant yi foo di waat waxuñu dëgg kii moo wax mu ne kanta kii moom amma hada kanta kii faqad sadaq wax na dëgg mu ne ko léegi nag ñii ngay def waaw mooy reconnaître waaw ñu ngi koy jàng di dem mais dañ koy waxaale lëkkaale bi am ci buntu bi bu ñëwee ci njàngat yi euh, romb ko noonu mooy lan sëy naa kàmb def na bàkkaar bu rëy mooy yonent bi alayhi salaatu salaam woote waaw ni jóg leen moom waajal xare demul te amul benn ngànt lool bokk ci bàkkaar yi gën rëy waaw waaw an nafa meleen jóg leen moom mu moom mu man waaw te jihaad day nekk farata ci kaw boo xam ne ci jiite nit ñi wala ki mu jox mu jox mu jiite armée bi bu nee yéen waa caserne sàngam wala yéen waa sàngam jóg leen ñëw leen takku ngir dem ci xare loolu day nekk farata ci ñoom Kaab ibn Maalik nag radiyallahu anhu ci ñooñ la bokkoon kon bàkkaar boobu mu def ñëw na reconnaître waaw bayna yadayillah waaw ñëw na ci boroomam ñëw ci kanamu yonent bi saa saam reconnaître loolu ci kanamu yonent bi saa saam ci kanamu jullit yépp waaye ci boo defee bàkkaar ba pare waaw mooy daal di ne ñëw nangu ne moo def lu dul noonu waaw mooy tout par rapport mooy charte Imaamu Nawawi rahimahullah doon wax ci ñaal din manoo tuub lu dul ngir reconnaître il faut nga reconnaître ne def nga bàkkaar ndax fekk nangu woon ne def nga moo doo tuub ci loolu fekk jàppoo ne man def dara newu ci garaaw na garaawul loolu doo ci tuub mooy foog nga nangu ne yaa def ndax loolu nangu woon ne yaa ko rek mënoo ci tuub ndax da ngay ne waaye yow lii ma def dara rek mu ñëw reconnaître waaw léegi nag bi mu ñëwee comme bi ñu génn waa ji rayoon téeméeri nit ñi téeméeru nit ñi ñëw sa borom xam-xam ba mu ginnaaw bi mu ko nee man ngaa tuub da koo wax nan lay tuube yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi sangu ñépp nag xamal say naa Ka'b ibn Malik nan lay tuube mu ne ko ginnaaw bi mu ne amma hada kanta kii moom faqat sadaq kon ñu ngi ci buntu bi lëkkaale bi mu am ak tuub waaw reconnaître bi nga def nangu koo reconnaître mu ne ko nag faqum jógal hatta yaqdi Allahu fiik jógal ba borom bi di dogal ci sa mbir dara ba borom bi di àtte ci sa kaa sa mbir dat mu ne nag bi nga xam ne noonu la def ma jóg dem <laughs> wa saara rijalun min bani salima fattaba'uni fa qaalu lii nee na ci ba ma demee rek ay góor bokkoon ci ñi nga xam ne falaa bokk tribu bi ma bokk ci waa banu salima waaso bi ma bokk ci waa lamsaar ñu daal di jóg waaw topp ma fattaba'uni fa qaalu li ñu dab ma ba ma génnee ñu dab ma naan ma wallahi ma alimnaaka aznabta dhanban qabla hada ñu naan ko ñu ngi wàcc yàlla ne masuñoo xam ne def nga bàkkaar lu jiitu bàkkaar bii masuñoo xam nga def benn bàkkaar ginnaaw lii nga xam ne moom nga reconnaître tey naan ko laqad ajazta fii an la takuna i'tazarta ila rasulillahi sallallahu alayhi wa ñu tegal ma mais da ngaa incapable da ngaa ah, nekk koo xam ne da ngay ut ay ngant ci yonent bi alayhi salaam lan moo la teree ut uh, bi ma xam comme li nga xam ne bi ma tazara comme li nga ma ute ngant. ngant ga mu ut ca yonent ilayhi ca yonent ba saa saa al muxallafun ñi nga xam ne defuñu woon comme yow ñëw fi jiitu ba ma war a def ni ñoom waaw <laughs> mu ne faqad kaana kaafii kaafii ka dhanbaka istighfaaru rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam alayhi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam lak ñu naan ko mais doyoon na la faqad kaana kaafii ka mais doyoon na la bàkkaar bi nga def li muy rëy rëy rëy mooy bañ a dem xare ci loo xam ne manoon ngaa dem dayoon na ci sëkk istighfaaru ñaanum njéggal rasuulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa laka ñeel la way Kaab yow yow yow yow daal man njéggalu ñaanum njéggal yorent ba lay saa saa bu mu na doon ñaanal njéggal sa borom loolu doyoon na ci bàkkaar bi nga defoon ak li muy rëy rëy rëy comme ñi fi jiitu mënoon a def noonu qaala sayyidunaa Kaab nee na radiyallahu anhu fa wallahi maa zaaluu yu'annibuunanii hattaa aradtu an arji'a ilaa rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam fa ukazziba nafsii waaw mu ne mais dañu bi ma bi bi bi ma yedd ah bi ma ŋaññi naan ma yow sa yow Kaab daal yow mais mënoo woon a ñaar yëggal ngant yonent bay sa sab ñaanal la njëkkal ma woon a def lool dañul di nga topp sama mbokk yooyu ci waa Banu Salima hatta ba nga xam ne aratu moom ma nam sax an arja ma demaat ila rasulillahi dellu ci yonent bay sa sab fa ukazziba nafsi ma weddi sama bopp ne ko li ma la waxoon sànk noo demewul woon noonu tuutee def ma def ko ndax tellement li ma sama ñoñ ñi topp di ma wax naan di ma wax naan ma mënoo woon a def nit ñi la fi jiitu summa ginnaaw bi qultu lahum ma leen bi wax ji bare nag ma leen hal waa déglu leen hal laqiya hada ma'iya min ahad mu ne nee lii nga xam ne moom laa def est que am na ku daj ku def ni li nga xam ne kenn koo xam ne def na comme man daj na lu mel ni man li ma daj def na lu mel ni man li ma def mooy ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi amuñu woon benn ngànt est ce que man kesee ko def xaalu ñu ne ma naam ah kay am na kay ñu def ni yow laqiyahu ma'aka rajulan am na ñaari nit ñoo xam ne même chose lañ def waaw mooy ni nga def ñoom it noonu la ñu def loolu la ñu daj loolu la ñu def yonent bay saa saa wax leen comme lim la wax ñaari góor lañu qaala na ma qultu ñoom ñaar wax nañ comme yow Kaab li nga wax lii la ko ay mbokkam ton wa qiila lahumaa yonent may saa saa wax leen ñoom ñaar mislu maa qiila lak comme mislu maa qiila lak comme li mu la wax loolu la ko leen wax mooy lan xum xumaa ku ci nekk ci ñoom ba mu ñëw mu ne ko xum jógal waaw amaa haaza faqad sadaq fa qum hatta yaqdi allah fiik aw fa qumaa hatta yaqdi allah fiikumaa waaw waaw ku ci nekk loolu la ko jóg leen bay borom bi daal di dogal àtte ci seeni mbir yéen ñaar yéen ñii moom wax ngeen dëgg waaw ñee nag bi ma samay ñoñ waxee lool foofu xaalat say naakàmb nee na qultu man huma ma ne leen wee wee ñaar ñooñu ngeen ne ñoom ñoo def ñi man ndeke kon man du maa ko njëkke kon am na ñaar ñu ci jiitu ma ne leen mais ñooñ ñan la xaalu ñu ne ma Muraara ibnu Rabi'a al-Aamiri wa Hilaal ibnu Umayya al-Waaqifi ñu ne ma samay ñoñ ma doon <laughs> yedd ne ma waaye ñaar ñooñu mooy Muraara kenn ci Muraara la ibn Rabi'a al-Amiri Muraara ibn Rabi'a al-Amiri bokkoon ci ñi nga xamante ne nii ñooy ci eh, waa Banu Amir waaw mooy Banu Amr ibn Awf ibn Malik ibn Aws waaw léegi al-Amiri léegi nag kooku la wa Hilaal ibn Umayya al-Waaqifi ak Hilaal ibn Umayya waaw Hilaal ibn Umayya di Hilaal di doomu Umayya al waaw te bokkoon moom ci waa Ansaar ñaar ñii daal ñoom ñoo def comme yow mii li nga def Kaaba waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax leen comme lim la wax qaala nee nag biñ la waxee fa zakaru lii rajulayni salihayni ma seetlu ne ñii nii ñii niñ ma tuddal ñaar niñ ma tuddal ñaari góor lañ ma tuddal salihayni yu yiw da baax xam dëgg ku nekk ci ñoom ñaar shahida badra ñoom ñaar fekke nañ ghazwatu badr fiihima uswa ñooñu doy nañ ma modèle lan laa la waxoon jamono yi doy na ci tagg ñu ne kii badr yi la fekke woon na badr xam nga ne woon na moom parewul fekkewul badar de waaye fekke woon na aqaba mais du jël ne aqaba ak badar dara waaw ku ne ma kaay ma jox la sama balaan jël sa aqaba mu ne du ko nangu waaye bi ñu gisee ñii ñaar ñii fekke nañ ban mu ne ñii doy nañ ma mu ne ñii doy nañ ma royukaay li ñu ma teg fële li ma sama ñoon ñi doon kii ba may bëgg a delluwaat sax xaala ma ne leen sëy naa kàmb nee na fa ma doytu xiina nee na mu continue nag bañ ma tuddalee ñaar ñi ma ma am force wëy bàyyi leen fa nekk def waaw tam bañ ma tuddalee ñaar ñii ne waay ñooñu kay lii ñu def ñu baaxe nii ñu fekk barar nii te ñu màggale buñ defee ni ma def kon man li ma def <laughs> lii man ñooñ doy nañ ma royukaay jeex na waaw muraar ibn Rabi'a ak Hilaal Umayya al-Waqifi bokkoon ci eh, Bani Waqif <laughs> ci waa Aws non jooy nañ ma way ka fekk nañ bara so léegi ah. nee na kon ma wëy bañ ma tuddaleen wa naha rasulullah léegi nag suñu tuub nag daa am lu mu laaj comme que borom bi àtteegul da ne ko dem leen ba borom bi àtte ci seen mbir balaa lool nag di xew ñuy xaar wax yu bi ñëw borom bi balaa lool nu ñuy def wa naha mu tere rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama wax ak mooy nit ñi di waxate ñun ayyuha thalatha ñun ñett ñoo ñële mooy ñam Murara Hilal ibn Umayya ak man Ka'b ibn Malik yonent bi alayhi salaam tere nit ñi ñuy waxateeg man min bayni ñun ñett noon min bayni man takhallafa anhu parmi ci biir ñi nga xam ne ñoo àndul woon ak moom ñun ñett ñoon kese ndax ñun ñoom ñett ñoom kese ñoo nangu reconnaître que ne ñun amuñu benn ngànt ñooñu nag ñu teg ñu ne ni kon yéen communauté de la des musulmans yéen jullit ñi bu kenn wax ak ñett ñi bàyyi leen leen noonu ba borom bi di àtt ci seen mbir nee na qaala fajtanab fajtanabana an-nas fajtanabana an-nas nit ñi daal du ñuy moytu nag waaw nit ñi daal dañuy moytu nit ñi nag ah moytu def li leen yonent bi saa saa digal waaw sori ñu nangu ñoo wax ak ñun aw xaala wala bu ne taxayyaru naa nit ñi daal dañoo mujj soppeeku ci ci ñun ñetti ñooñu mel ni dafa mel ni daal fii daal nekkatul dëkk bi xamoon xar kanam yi bokkul xar kanam yi ñu xamoon hatta tanakkarat lii fii nafsil ard sayyidna Ka'b ibn Malik nee na. ba suuf si radiyallahu anhu mel ni du suuf si suuf si sax du suuf si laa xamoon du suufu Medina laa nekk ba léegi waaw fa maa hiya bil ardi allati a'rif mel ni nekkatul suuf sama xamoon mu ne fa labisna ala zalika xamsiina layla laylatan noonu lañ mujje nekk ci loolu nit ñi kenn faaleetuñu kenn waxul ak ñun ku ñuy waxal duñu duñu dégg duñu duñu duñu tontu te kenn du ñëw di ñu di ñu di ñu di wax ñun waaw juróom fukki at juróom fukki kii fan juróom fukki fan cinquante fan cinquante bis waaw cinquante guddi mu ne fa amma saahibaay kanta sama ñaari àndandoo yi Muraara ak Hilaal radiyallahu anhuma mu ne ñoom ñaar woon fastakaana waaw wa qa'ada fi buyutihima waaw ñoom ñaar ñoom ni ñu def dañoo téye seen bopp affaire bi metti leen lool ñu dëju toog fi buyutihima yëpp ki ñeen waaw ñu nekk ah ñoom seen kër ya téye seen bopp di jooy dëju ci seen kër ya di jooy ci lii nga xam ne moo leen dal yabkiyaani ñuy jooy wa amma ana kanta man nag Ka'b ibn Malik fa kuntu ashabba al-qawmi wa ajladahum man maa leen gënoon a nekk jeune ñoom ñoo ma magoon fuuf man maa ci gënoon a nekk jeune maa ci gënoon a nekk ndaw te maa ci gënoon a dëgër nan laa doon def fa kuntu akhruju fa ashhadu as-salaa fa ashhadu as-salaa wala fa ashhadu as-salaa dama doon génne di fekk julli maal muslimin di ñëw ci jàkka ji di julleek nit ñi ak way ngëm yàlla yi radiyallahu anhum way wommat yu yàlla yi wa atuufu fil aswaaq may dox di wër ci marché yi di dem ci marché yi waaye malgré lool wala yukallimuni ahad kenn doonul woon wax ak man nu ko mu ne wa aati rasulullah dama doon dikkal sax dawal yàlla li sallallahu alayhi wa fekk mu toog fa usallimu alayhi waaw ma fekk ko mu toog wa huwa fi majlisihi ba'da salaa mu toog fa usallimu alayhi ma ñëw nuyu ko wa huwa fi majlisihi mu nga ca toogaay ga ba'da salaa bu julli woon ba pare fa mu doon toog waaye fa aqulu fi nafsi maa ngi wax sama bopp hal harraka shafatayhi bi raddi salaami am laa may may dute di hésiter leeru ma daal est-ce que yëngal na tuñam yi ngir tontu ma wala déet loolu moom leeru ma xaw ma ndax tontu na ma wala déet. waaw aw ma ci dara lu ma leer waaw loolu la lu waral lool parce que ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum rawatina naa Kaab ak lii ko dal ndax kersa ndaxoon na dooru woon fixé ren ci wàllu saa saabte saxaaba yi noonu noonu doonuñ ko rek ñu xool déedéet waaw. <laughs> moo tax daal mu ne man leeruma ndax doon na yëngal tuñam yi alayhi salaatu wa salaam ngir tontu ma summa usalli qariban minhu nee na ginnaaw gi may julli jege ko wa usaariqu nazar léeg-léeg ma xaw a euh, euh, sàcc mooy xaw a xool ci baa ngi ci biir julli mais xaw a xool yonent bi alayhi salaatu wassalaam furtivement waaw fa ida aqbaltu ala salaati nadara ilay bu ma jubloo nag concentré wu sama julli xoolatuma côté bi nekke ma yëg ne mu ngi may xool wa idha iltafattu bu ma xawee xool côtéem nahwahu côtéem arada nii mu xool beneen côté mu ne noonu laa dëkke woon hatta idha taala dhalika alayya min jafwati almuslimin ba mbir mi nag gudd ci man lool metti ci man ci li nga xam ne noonee la ma jullit ni parke ak doxalin bu metti bii nga xam ne moom lañuy doxal ak man ci li nga xam ne mooy ah tongu gi ma yépp tongu nag waaw bi mu demee noonu nag ma saytu ma daal di dox hatta tasawwartu jidaara haa'iti abi qataada ba ni nga xamante ne ci laay ñalgoo yéeg li nga xam ne mooy eh, jidaara haa'iti eh, eh, miiru toolu ki nga xamante ne mooy abu qataada al-haaris ibn rib'i al-ansaari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne wa huwa ibnu ammi ta abu qataada moo male ah sama doomu baay tex la wa ahabbu an-naasi ilayya te nit ñépp ginnaaw rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom laa ci gënoon a sopp ma ma ñëwee ba ba ba ba jëllu mbéeru toolam bi ma dugg waaw wa ahabbu ma ma fa sallamtu alayhi ma nuyu ko fa wallahi maa ngi wàcc yàlla maa radd alayhi salaam tontuuma de dolluuma sax ne ma wa alaykum salaam fa qultu lahu ma ne ko nag mais ya aba qatada anshuduka billah waaw nee na nag bi ma tontuwul ma ne ko ah yow Abu Qatada waaw anshuduka maa ngi lay laaj te yàlla kese tax waaw di jaar ci yàlla di la laaj ngir nga tontu ma hal ta'lamuni uhibbu Allah wa rasulahu ndax xam nga ne est ce que xamoo ne man ni di Ka'b ibn Malik damaa sopp yàlla képp wa rasulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam nee fa sakat Abu Qatada noppi faalew ma sax tontu fa'udtu nee na ma dellu répété waat fa nashatuhu ma ñaanaat ko laajaat ko te yàlla tax fa sakata mu noppi ma répété waat fa'udtu ma delluwaat fa nashatuhu ma ñaanaat ko te yàlla tax fa qaal bi mu ñettee nag mu ne allahu wa rasuluhu alam yàlla daal tabaaraka wa taala ak ndawam bi sallallahu alayhi alam ñooy ñi xam ndax loolu ñooy ñi xam daal waaw nee bi moo xeelool fa faadat aynay sama rongoñ di sotti ah rongoñ yi di sotteeku sama rongoñ sama gém sama sama sama sama bët yi waaw waaw waaw nee na watawallaytu ma wane ma wan ko ginnaaw di jooy hatta tasawwartul jinaan ba ni nga xam ne noonu laay ñal guwaatee miir bi daal di dem sama yoon li nga xam ne nag noonu la demee ana lan moo ci topp ci ginnaaw gi loolee insha allahu taala